abu zakariya yahya ibn sharaf ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi riyadu as-salihin min kalami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salati was-salam fil babil arba'in wa anhu radiyallahu anhu an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam qaala laysa al-waasilu bil-mukaafi walaakinna al-waasilu alladhii idhaa qata'ta rahimahu rahimuhu wasalahaa kon al-imaamu al-haafiz an-nawawiyu mu ne eh, Euh, muy wax ci hadis numéro trois cent vingt deux trois cent vingt deux ci jotaay bii ñu génn nag gisoon nañu hadisu <coughs> Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu ta'ala anhuma bim ne benn waay daa ñëw dëgmal ci Yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko ubayi'uka ala al-hijrati wal jihad abtaghi al-ajra min Allah ta'ala tey nag ci garab gi ñu nekk ba léegi ci tool bi nit ñu sell ñi radiyallahu anhum di baaxe jëme ci say waajur tey jokk mbokk mu teg ci xadiis bi ci tegu muy trois cent vingt-deux ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar mu ne wa anhu xadiis bi mu ngi koy jële ci euh, euh, ki mu ko jële woon muy Abdullah ibn Amr euh, afwan am na lu ma fàtte ca suuf Imaamu Nawawi bi bi mu indee xadiis dana waqataat bi fathil qaafi wa taa'i wa rahimahu marfu' voilà mu ne kon wa anhu kon hadis bi mu ngi koy jële ci ki mu jële woon hadis bi jiitu woon muy sayyidina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi muy jële ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaal kene moom de nee na laysal waasilu hmm? yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na lay sa nekkul alwaasilu kiy jokk mbokk bil mukaafi kiy fayantoo <laughs> walakin alwaasilu waaye ki nga xamante ne mooy dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kiy jokk mbokkam kooku mooy alladi mooy ka nga xam ne ida qata'at bu bu doye dog na rahimahu bu mbokkoomam wasalaha mu daal di koy jokk imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wa qata'at bi fathil qaaf wa ta xa xa bul wax xuutu wala xuuti déet wala leneen déedéet wala xi déedéet xa ta at wa rahimuhu mu ne marfo mooy qataat mu nekk fi'lu maadin rahimuhu nekk li nga xam ne mooy alfa'ilu rahimuhu u doge li nga xam ne mooy ak mbokkoom euh, mu ne loolu euh, loolu la waaw léegi <coughs> loolu la mu ne kon al imaamu ah, al xaafidu an-Nawawi hadis ah, bii la indi hadis bii nag kon nag lëkkaale hadis bi il est non avant loolu mais est-ce que imaamul mu ne rawaahu solo al Bukhari mooy imaamul Bukhari rahimahullahu ta'ala laaj bi mooy est-ce que moom gëstu ñoo ko solo dañ naan la al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibn Hanbal solo na ko na ko noon al imaamu Abu Dawud ak al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alal jamii voilà léegi al imaamu al-Bukhari rahimahullahu taala mu ngi ko indi ci kitaabul adabi baabun laysa al-waasilu bil mukaafi mu ne haddathana Muhammad ibn Kathir mu ne ki ñu nettali mooy Muhammad ibn Kathir Muhammad ibn Kathir al-Abdi Abu Abdillah al-Basri rahimahullahu taala qaala mu ne axbarana nettali nañu Sufyaan muy Sufyaan Sufyaan mi nga xamante ne ni mooy Sufyaan e, as-Sawri ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri Abu Abdillah al-Kuufi an al-A'mash mu jëla ko ci al-A'mash Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaahum Abu Muhammad e, al-Kuufi rahimahullahu ta'aala wal-Hasan ibn an al-A'mash wal-Hasan ibn Amr wa Fitr mooy mu jëla ko ci alxasan ibn amr eh, muy alxasan ibn amr alfuqaymiyu tamimiyu alkuufiyu rahimahullahu taala wa fitr muy fitr ibn xalifa eh, moom itam mu jëla ko ci moom alqurashi almaxzumi abu bakr alkuufiyu alxannaatu rahimahullahu taala an mujaahidin jëla ko ci Mujaahid ibn Jabr rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Amr mu jëla ko ci Abdullah ibn Amr ibn al-Aas ibn Wa'il ibn Hashim ibn Sa'id ibn Sa'd ibn Sahm ibn Husays radiyallahu ta'ala anhuma ah. mu ne qaala Sufyaan lam yarfa'hu al-A'mash ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa rafa'ahu Hasan wa Fitra mu ne hadiis bi nag Sufyaan eh, kii al-Amash yëkkatiwu ko ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaye Xassan sama beneen sëriñ bi di al-Xasan ibn Amr ak Fitr ibn Xalifa male ñoom yëkkati nañ ko ba ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam an-nabi sallallahu alayhi wa sallama hmm, ngële yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala laysa al-waasilu bil-mugaafi walaakinna al-waasilu idaa qata'at rahimuhu wasalahaa nii la ko al-imaam al-Buxaari indi voilà bu dee nag riwaa imam ahmad bi am na loo xam ne ñëwul ci riwaa imamul Bukhari bi boobu dafa tàmbale bi mu ne haddathana Ya'la al imam ahmad bi musnad Abdullah ibn Amr mu ne haddathana Ya'la mu nekk ñu nettale mooy Ya'la ibn Ubayd ibn Abi Umayya al-Iyadi mawlahum Abu Yusuf al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Fitr mooy Fitr mi mi sànq na Khalifa al-Qurashi al-Makhzumi al-Hannatu al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Mujaahid gis nañ ko ibn Jabr rahimahullah an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna ar-rahima mu'allaqatun bil 'arsh voilà wa laysa al-waasilu bil mukaafi walaakinna al-waasila alladhii idhaa inqata'at rahimuhu wasala voilà mooy dafay indi inna ar-rahima ma ak mbokkoore dafa lonku ci arash waaw walaysa te nekkul alwaasil kii jokk nekkul ki nga xam ne bil mukaafi kii fayantoo ki nga xam ne daan man daal ku ma def ma defal la ku ma defalu nag defalu ma la tus nal alwaasil waaye dëgg dëgg ki nga xam ne mooy kiy jokk bokku dëgg allazi mooy ki nga xam ne idan qataat rahimu bu dogee bu amee ñu dog mbokku ga faale wu ñu ko du ko toppatoo moom mu daal di dog jokk loolu le kon nag mu ngi noonu le mu ngi noonu ne buy rafetal gaa yi buñ defee lu ñaaw moom mooy rafetal voilà waaw mu ngi noonu kon euh, loolu euh, lu amoon fii la te loolu mu kàmbalee xadiis bi jaar ci imaamu Seydina Ibn euh, Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alayhi xadiis bi ci tegu bi ñuy gis après léegi te mu xadiis Sayyidatu Aisha loolu lay wax radiyallahu anha léegi ci gàttal kon xadiis bi lan lay wax ak lëkkaaleem ak bunt bi dafa leer premièrement kon yonent bi alayhi salaam bunt bii nga xam dañoo nekk di wax ci jokku euh, jëme mbaax ci ñaari waajur yi def mbaax waaye di jokku mbokk <laughs> léegi yonent bi alayhi salaatu salaam nag Imaam An-Nawawi indi ñu xadiis bii ngir lañ ñu lan mooy jokku mbokk dëgg-dëgg xam nga am na ñu ci waxoon bi ñuy saraag yooyu mais yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam leeral nag kan mooy jokk mbokk parce <laughs> am na ñoo xamante ne nii boo leen gisee ci biti nii da ngay foog ne dañuy jokk mbokk nekk jokkuñ mbokk fen dañuy fayantoo yonent bari saa saam nag mooy moom ku koy jokk daal ku koy seet si lay seet si ku koy woo lay woo moo ko moom lay woo ku koy SMS lay SMS ku koy WhatsApp lay WhatsApp ku koy Snap lay Snap ku ko ci deful yooyu du la faale waaw <laughs> yonent bari kooku ci biti nii boo gisee da ngay foog ne muy dem waaw waaye saa waay foo jëm man de jàmm gën laa jëm ah jóge ja Eh, eh, fii ci géejawaay waaw loolee def ah seeti sama mbokk yi rek waaw ah, ah kii na dëkkate yoo day demalante parce que kooku mu dem di seeti da koy ñëw di ko seet si moom itam mu ah, ne ah keroog kat ñëw na kon man naa dem waaw bu ñaaw waaw <laughs> moom looloo tax beneen mbokkam bi nga xam ne sax bokk nday nday comme di ko seet si moom xamul sax adresse am ci biti nii yow boo gisee xamoo na nga naan waajee mën a jokk mbokk da ko jokkut dara day fayantoo moo tax di leeral loolu nag ngir ñu bu ñu kenn nax voilà mu ki nga xamante ne nag mooy jokk nekkul bil ki nga xamante ne day fayantoo yi fayantoo moom kooku jokkut dara day fayantoo waaw ñu mel ni ñu ne ko waa kon rasulullah ndax kat nit boo ñëwee fekk muy def dara nga ne ko lii ngay def moom du lii mooy nag wax ko nag lan la waaw gis nga nent bay sa sam sharia loolu la ñuy jàngal waaw doo ñëw fekk nit bi bokkaale nga ne ko yow bokkaale yi ngay def baaxul waaw léegi après waaw baaxul léegi lan mooy bokka dañ naan ko kon nan la ñuy wéetale yàlla nan la ñuy wéetale yàlla léegi lan mooy lan mooy <laughs> lan mooy lan lan mooy wéetale yàlla mais doo doy waaye yow lii ngay def surtout la te moom xamul après boo ko ci génnee lan lay def yonent bi alei salaam di jàngal nag d loolu la boo nee nit lii ngay def du lii wala lii du nii wax leen nag lan la waaw mu ne kon walakin ni walakinil waasil waaye ki nga xamante ne mooy kiy jokk dëgg dëgg dëgg mooy alladi ki nga xam ne nag ida qata'at rahimahu wasalaha waaw bu ñu dogee mbokk moom da koy jokk mooy neewul man ku may SMS laay SMS ku may woo laay woo même ko woowul da koy woo léeg-léeg di ko nemmeeku xam ne eh, de toute façon yàlla lay jëflanteel à travers mbokkam nii te borom boobu nag man naa feeñoo lu ko neexee te jaamam yii moo leen binde lu leen neex ñenn ñi da gis ñu neex a nekkal am ñoo xam ne déedéet. waaw moom moom loolu la mooy boo ko defalee mooy xadis bi ñu gisoon keroog rek waa ji ne man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man sama mbokk yi. man daal da asiluhum wa yaqta'unani wa ahsinu ilayhim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajaluna alayya mais yeneen tubaab sax man daal damaa bokk yoo xam ne dama leen di jokk ñu may dox may rafetal jëme ci ñoom ñuy ñaaw jëme ci man may wax ci ñoom wax ju rafet rek di lewet ci ñoom ñoom ñuy ñuy ñuy ñuy piétiner di di ñàkk a reconnaître samay àq yeneen tubaab sax ne ko bu dee ne lii nga wax noonu la demee yow borom bi du deñ di la jàppale ci seen kaw waaw kon kii mooy ciy jox. waaw kii mooy ciy jokk mooy ne gars yi alhamdulilah ke yow ba nga defee kooku it mu ngi lay seet si wala mu ngi lay woo wala mu ngi lay nemmeeku ak ci la nemmeekuwul ñoom daanaka ñoom nga yemale ndax da xam ne rek ku nekk yàllaa may wan ay mbir par rapport kee mën a la gis nga sama mbindee bi ni ma leen wutalee waaw kii nii laa ko melal kii nee loolu nag yow dañ cee war a tenir compte bu foog ne yow yaa koy soppi man boroom bi maa bëgg mu dene nii ki nga xam ne mooy jokk dëgg kon nag bari na xam nga fii boo ko gisee man ki may ki ki kiy ñëw sama ngénte laay dem ngénteem kiy ñëw sama céet laay kookoo ma yëg xam nga façon yooyu lañ lay wax ah, man de ku ma yëgul de ku ma nit moom amul lu dul yëpp waxu ko xamul dara wax waaw yooyu dégg nga ne déet waaye sa waay moom laa dégg maire yi wax keroog ma ne la waaw après maire yi xamuñu ah <laughs> loolu bëgg ma wax la xamuñu waaw diw xewam la am ku ko màggalal xewam mu màggalal la sa xew ku ko màggalul xewam sa yoon yoonam newut ci sa xew loolu mooy kii yonent way saa saa nag mooy kooku kan lay demalal ki koy màggalal xewam mooy lan kay fekke xewam di nga def loxoom wala poosam ak yitteem ak am kanta ki nga xam ne moom xewam bu ñëwee mu indifférent ci moom mooy waaye mel ni dara xewut mu ne ah bàyyil ba mu xewle kooku xewlee man du ma gis ah ñii dañoo foog ne ñoo ñëpp fulla ma la lool du fulla loolu mooy ñàkk xam <laughs> waaw loolu mooy ñàkk xam yow nit deful li mu war a def yow dina la teree def loolu yàgg nañ ko fi wax dina la teree def yow li nga war a def mais deful li mu war a def jàpp nga ne loolu la par même bu dee ne moom mën na am raison yu tax yow sa façon yenn xew yi du ci ñëw yow nag noonu nga ko jàppe parce que xamoo lam daa nga même bu dee ne nee nañ yaa yaa yow yaa jiite nangam bi affaire bi yow yow lam moo am na loo xamante ne nii dina fa am mais mënu la fekk yenn jataay yëpp gisoon nañ si bi ñuy gis affaire mariage woote bi ci xaqul muslimi ala muslimi xam si yoo yële bu la woowee na ko wuy ba borom xam-xam yi ëpp ne loolu mooy mariage ba buñ la invité mariage mais daa bay condition am na condition yoo xam ne boo fa demee yow dem fa day xaraam ci yow bu dee ne ay mun munkaraat lañ fay def yu yàllay xaraamal manoo leen koo tere te fag nekk fa du tax ñu bàyyi ko nga dar faa nekk ba pare ñoom ñi ñoom ñuy cautionner lu bon loolu la di ko layal le fait que yaa ngi fi loolu day xaraam ci yow nga dem léegi ku mel noonu boo xamee ne ah man kat fee xewam bii moom ay musique kese lañ fay lañ fay rëkk waaw man bu ma fa demee wax ak ñoom ñii faale wuñu ma xam na ko leer na ko waaw waaw yooyu ndax yàgg dafaa dem ci yu mel noonu gars yi jànni ko ñu ko yooyu mu ne man dew ma kooku am na am na plein droit ne yooyu man duma ci dem waaw loolu nag moom bépp xew bu tudd xew religieux la ñoo yem dañuy cant dañuy gàmbu dañuy màggal alors que lañ fay def wuute nag loo xamante ne lu l'islam nangu la yow bu la yow bu dee boroom xam-xam nga amoon droit di fa dem léegi nag ñi nga xam ne ñoom ñoo moom affaire wala doxal affaire man nañoo mer mais ah gis nañ ni saa bu ñu xewlee du ñëw mais da ngeen ko waroon a laaj xam nga lan moo nite woon ngeen ñëw laaj ko bu mooy ñàkk sincère bi ma doon wax keroog ndax moo tax nga gis euh, xaraaba yu bari mbokkoo yu bari yàqu ba pare ñu naan nag walla foo gis ñu lay jëw rek mbooloo boo gis ñu lay jëw boo kiiwee sa mbokk nga fa waxuñu rëgg même bu amee waaw lan moo ko waral waaw lu ko waral parce que ñàkk sincère boobu ñooy buñ sincère dañ naan xaar ñu laaj ko. au lieu ñu nekk fi di am ay ay ay ay xalaat yu ñaaw ci moom ay njort yu ñaaw mais nañ ko waa diw waaw wante daa amoon lu ma leen doon laaj waaw mooy suñu xew ni yow ni la ni ñu gisee ni affaire diine ñor la waaye suñu xew bii nii lan moo tax duñu la ci gis boobu moom itam daa war a sincère waaw comme que yi laaj nañ bëgg xam. bu mu leen tuur leen bàyyi noonu ñuy continuer ci ñaaw njort ci moom na leen leeral nag bu boobaa ne ah comme que ñëw ngeen laaj ma ko nag ah man de yii laa gis entorse yii laa gis ci wàllu sharia yu tax man manuma ci ñëw waaw loolu kese la du dara nag waaw bés bu ma jàppee ne yooyu noonu deñ na man naa faa ñëw dinaa fa ñëw waaw insha allahu taala mu leer la la franchise quoi dëggu mooy loolu la <laughs> léegi nag gaa yi xamul danaan saa yi dañoo xeeb voilà wala moom ñoom daal seen biir bopp gese bu ñu xewlee ba gën ñi ñëw te ñoom bu dee ñeneen ñee ñëw non façon xew ban la parce que yéen li ngeen di wax yéen ay particulier kenn par kenn bu xew xewlee léegi ëpp tudd moom day ñëw <laughs> waaw wala tudd bu correct moom day ñëw lan moo tax seen cérémonie bu rëy ba ngeen di def moom bu kiiwee du ñëw loolu waroon ngeen a xam ne kon du du ne yéen ci seen bopp la amal problème. sinon kon seen xew yëpp lay boole dóor ci ci ci ci ci ci àll bi alors que deful loolu <laughs> waaw kon loolu lépp c'est pour wax ne kuy jokk moom darul xool kii ñëwal na ma kon du ma ko ñëwal waaw ñëwal na ma du ma man duma ko ñëwal yonent baay saa saa nag ne kooku jokkul dara waaw kii jokku dëgg mooy ki nga xam ne bu ñu ko dogee sax la muy def ka mu koy defal faalewu ko waaw di ñaaw jëme ci moom di ko bañal sax mel ni yëgu ko moom mu continuer waaw waaw kon loolu dëgg dëgg jox mooy loolu kon nag képp kuy kuy kuy kuy kuy kuy eh, yëgalante ca kii nu mu di fayal di fayonte ah bul dem nag ci kanamu yàlla nag di xaar yàlla fay la fayu kuy jokk mbokk <laughs> waaw waaw wara al imam eh, kii eh, al iraqi bi muy def shara Tirmidhi bi mu ne <laughs> mu ne al mukaafa mu ne al kaamilu mu ne al xadiis bii nii li mu wax mu ne gis nga mukaafa façon jokk la waaw xam nga ci biir la naan ku mu demee da nga naan wala jokk ndax mooy gis nga ko kii kii di ko defal loolu kay façon jokk la mais est boobu la sànnee waaw <laughs> <laughs> xam nga kooku. wute nag ki nga xam ne moom waa ji da koy defal mu dog ko yoonam newu ci waaw <laughs> waaw kooku dog waa ji complètement kooku moom moo yées kooku moo yées moom ki nga xam ne dañ koy mooy ki ki ki saxaaba bi doon wax te ñu fàttali ko léegi xadis boobu kooku moom moo yées mooy façon yooyu muy def jekk ci yéen ngeen di ñaawe ci moom mu leen di waxoon ñu rafet ngeen koy jëw ak kii kooku ñu ñoo yées wa yuhsinu ilayhim wa yusi'una ilayhim muy rafetal ci ñoom ñoom ñuy ñaari jëme ci ñoom kook moo yées kooku moo tax ay darajaat la gis nga ci li ñu wax mooy ci gën suufe mooy ci gën a kooku moom mu ngi ci bàkkaar bu rëy rëy rëy kabira waaw sa mbokk di la jokk moo xam nag sa mbokk googu mbokk ndax mbokkoo gi attention de xaraaba xam nga lu bari xaraaba li ñu wax mais mbokku diine yi dafa am ta gisoon nañ acte yi nga xam ne façon acte yi nga xam ne dëkkandoo moom la amal mbokkum dëkkandoo ki nga xamante ne dangeen ngeen a nekk jaar ba pare nekk jullit waaye bokk ngeen askan kooku am nga ci moom ñaari àq waaw moo tax àq yooyu dañ koo war a doxal waaw di nemmeeku wante waaw di di di di dimbali wante te yàlla tax mooy daal ci gàttal lépp loo xam ne yiiw la loo ko mën a lefal nga koy ñoŋil di ko xëccal te yàlla tax lépp loo xam ne aw ay la ko mën a fegal wax wala jëf wala euh, addu ci mu daal di sore ko nga daal di koy def loolu la mooy rafetal jëme ci moom léegi nag ci nga xamante ne nii moom ki dina ay darajaat la trois darajaat la waaw mooy ci nga xamante ne boo koy jokk mu lay dox kom ni ñu waxoon boo ñëwee di leen seet sax ñoom ñoom ñu génn ni euh, kër gi wala génn te bu ñu amee benn ku leen seet si jóge fee ju duggaat nekk moom ci néeg bàyyi la fee ñenn ñi naan man de buñ nee nii rek buñ fu ñu fobeeree rek mu ne lëm ñu ñëw toog waaw wala yu mel noonu waaw moom daal fu heure añ jotee rek mu ne xaas waaw wala yu mel noonu heure sieste bu ñëwee mu ne xaas te kat sieste ñu waxuñ dëgg du ñu sieste waxtaan la ñuy de ak nekk seen téléphone yeeg yooyu waxtaan yi lu leen neex ak seedaan lu leen neex waaye seen mbokk mi ñëw ñu koy wax loolu kooku moom moo yées waaw te jamais ñoom ñu dem seeti waa ji wala nemmeeku ko wala sax jàpp ne waa gis nañ koo gis nañ seet est-ce que feebaru est-ce que nangam yoonam kooku moom ci ci kabira la ne ba pare wax ju ñaaw ju ñuy wax dina ko lawe boromam léegi nag deuxième ci ci tegu kii moo yëg ci ci tane te sax gënu la ah, mooy al al mukaasi ki nga xam ne moom lañ doon a moom la xadiis bii wax yeneen ki may saasaan ne kook lu koy jokk mooy ki nga xam ne moom boo ko defalee la lay defal waaw moom <laughs> loolu la quoi moom moom danaan man daal ab jàmbur laa waaw képp ku ma ku rafete jëme ci man daal ma rafete jëme ci yow ku rafetewul jëme ci yow nag man xaw ma la waaw kooku beneen waay la <laughs> boo xam ne moo tax ne ci féete suuf waaye loolu taxul mu parce que deful lii yàlla jaam daa war a nekk koo xam ne lépp lu muy def da koy def ngir yàlla ndax jox mbokk gi yàllaa la ko digal boo koy def da ngaa war a xam ne ci jaamu yàlla nga nekk mais nekk fi naan man ku ma defal rek laay defal ki may ndawtal laay ndawtal même bu dee bon waxuñu la ndawtal daa baaxa waaw waxoon naa la esprit maam ya moom correctoon na ku nekk li nga am ngay joxe jarul bind ci këyit jarul dara moom it bu xewlee boo amul moom bu amul dara day ñëw noonu te kenn du ko jàppe waaye léegi nga xam ne affaire yi àgg na ci stade boo xamante ne nii lu yées la waaw te alxuraan waxoon na wala tamnun tastakthir bul joxe dara di baaxi kenn dara di xaar ca gannaaw mooy ah naa ko defal loo xam ne ngir yàlla nga ko waroon defal da ciy xaar retour liñ ko jox. fukki dërëm laa ko joxoon nag bu ma joxee fukk sax gaa yi di ko xas téeméer la ma war a jox da cee war a yokk sero bu andiwul nag moom ah bu xamee ne amul yé eh, yum yóbbu dina taafataloo ne waa dafa feebaroon dooma ma feebaroon yooyu yëpp wax na ci lu amul parce que xam na société bi ñu mel loolu nag moom dafa xaram dafa bon parce que lim lay yóbbe baaxul waaw almukaafi waaw mooy man daal ku may kii rek laay defal léegi nag ki nga xam ne nag dëgg moo jokk mooy ci yonent bi saa saam wax nag kooku mooy ci kaw mooy ki nga xam ne kooku moom boo ko dogee mu daal di lay jokk nga jokk ko mu jokk la nga bañ koo jokk ak yooyu yëpp ci yam waaw ndax moom day jëflanteeg boroomam à travers ñii mu ko booleel. moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab wax na lu mel ni comme ni Seydina Abdur Razzaq as-San'ani rahimahullah daal di soloowee sayyidina Umar radiyallahu anhu wax lu mel nii ne laysa al-wasilu an tasila man wasalak zalika al-qisas <laughs> walakin al-waslu an tasila wala al-wasil an tasila man qata'ak waaw walakin walakin al-waslu wala walakin walakin al-wasil an tasila man qata'ak sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ne laysa al-waslu waaw gis nga ak jokk mbokk laysal waslu an tasila man wasala nekkul ngay jokk ko la jokk ma man ku ma jokk moom laay jokk mooy mooy bu kaafii rek di yonent bay saa saa wax mu ne daalikal lu mel li ma def laa koy def xam nga la leen koy ci pen yi waaw kër buñ leen kiiwee na ngeen def bi mit euh, euh, na ngeen fayu bi mit li ma occuptoon day waaw lu mel noonu ee eh. waa ji daal dalaa romb ne la euh. fay xamoo loolu de expression boobu moom xaw ma ndax léegi c'est de l'actualité wala c'est désir <laughs> mooy li nga euh, <laughs> wala nopp bi <laughs> waaw waaw ëf bi bañ def nag na gone ga defoon waa ji nee na da da neen nee na ne booy ñuy xeex mu ne ko ëffal nopp bi booy bi arrêté xeex bi ñëw ba tiim nopp beneen xale bi ne ko kooku majaas la xam kooku xamul majaas xaqiiqa la xale la mooy li nga ko wax moom loolu la jàpp pour moom ëppal nopp bi alors que ëppal nopp bi xam nga kooku mooy majaas la nee ko ci moom nag moom xamul loolu mu ngi xeex waaye xaw koo beneen booy bi xaw ko xaw koo man waaye naan ko way ëppal nopp bi <laughs> waaw wa booy bi ñëw ba tiim nopp keneen ki ne ma ne kii moom loolu mooy gone moom li nga wax rek loolu lay jàpp waaw voilà mooy loolu loolu lay jàpp ak li ngay def loolu lay def waaw comme la ma gone ga waxoon fekk may ma doon feñaw <laughs> feñaw boobu mu ne damay gratter wu quoi <laughs> yor di kii mu jàpp ne damay xesan sama bopp parce xale la <laughs> waaw mooy loolu euh, euh, par exemple hein mooy alwaasilu mu ne kon Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne ah, ah, kon kon kon waaw mooy koo xam ne da leen ne euh, euh, mooy ëffal nopp mooy ne ko të waaw <laughs> léegi yow euh, borom bi ne boo ñëwee bay fayu na nga fayu lu mel noonu ah, boo mën da muñ boo muñee nag moo gën mais boo ñëwee ne da ngay fayu na nga fayu lu mel noonu amoo droit bu dóor la benn mbeñ nga ñëw tiim ko mais waaw da ngay fayu jël sa ñaari loxo rek talaataandoo ñaari nopp yi alors que benn rek la dóoroon déedéet amoo ci droit waaw loolu xam nga loolu mooy al qisaas waaw loolu ci façon qisaas yi la wala nga ñëw euh, euh, ray bi amul dara lu tax nga ray ko ñu ray la waaw walakum fil qisaas xayaatun la ulil ya ulil albaab la al quraan wax te ñeel na leen ci qisaas nga xam ne ko ray ñu ray la waaw mooy iqtisas mooy fayu loolee kii nag loolu lay def al mukaafi Seydina Omar nag radiyallahu anhu loolu loolu mooy qisaas quoi ku ma jokk ma jokk nekkul ku ma defal laay defal la ku ma jokk walaakinal la dëgg walaakinil waslu dëgg dëgg li nga xam ne mooy jokk an tasila mooy nga jokk man qata'aka koo xam ne dog na la waaw dog na la nga fexe ba am numéro woo ko même boo gisee yi diw faale wala nga bàyyi ko message waaw man la woon de waaye man de damaa ngi jéggalu man de sa da da dama doon ziar di nuyu di yaakaar ne nañ ci jàmm ni nuñ ci jàmm waa ji faalewu ko tontu ko sax <laughs> du ne eh une semaine sama message bi te gis naa ne WhatsApp am liir na ko parce que très bleu yi quand même na mooy liir na ko kon man sawaay daal man sama yoon ne wu ci ko bàyyil message non non non bàyyi waatal ba un mois wala yu mel noonu nga yónni waat beneen message waaw Cheikh bi ñu ngi leen waay. naka njaboot gi baa yëpp jàmm doon leen siyaar rek doon leen nemmeeku di yaakaar ne nañ ci jàmm alhamdulillah ñun ñu ngi ci jàmm kon xam naa ñu def noonu ba beneen yoon waaw salaamaaleykum wa rahmatullah waaw léegi ci saat waa ji lii rak faalewu la yow loolu bu mu tax nga arrêté loolu la mooy xam nga waa ji la dox te yoo xam ne mooy fekk amul amul mooy amul parce que léeg-léeg nit liirum message ba pare fàtte ko am na ñu mel noonu mais damay tontu parce que fi nekk amul kii mun mais bu dul doon daanee quand cinq messages de xam ne fois ba pare nga dajewaat ak moom di ko nuyu mu lay xaw a jànni ak yu mel noonu nga dem këram <laughs> gone gi génn naan sama papa nee na nee na nekk <laughs> wax la nekkoo <laughs> nga xam ne daal kii moom waaw mais loolu waru la tax nga bàyyi voilà loolu mooy ki la ndog waaw wala nga toog. naan man de xoolal waxu waxu ñu xamul ñooñu mooy dafa bari quoi ah man de xewam mi yëguma yëgaluma ko ah man nag moom man ñàkkuma fulla waaw ñamu bëgg ñu ñëw daal yëgal na leen ko man moom ci weewu bëy laa ko laa ko laa ko laa ko fole sama yoona ci newul de toute façon defuma woon dëre sax maa ngi woon fii waaye damaa génnul fu ngeen demee ngalawal jàmm yéen nga fay dem yéen la ko yëgal man moom sama yoon newu ci loolu lépp waa ji après nag ndaw si loolu surtout jigéen ñi ko gën man ñu jàpp ni fii mu ne nag ñu ngi def fulla alors que yeneen way sa xam nee yow defoo ndax yaa ngi xaar ah ka nag moo la yëgal nga dem def fay teraanga nee nga dul teraanga ah dul teraanga de du teraanga yeneen way sa xam nee la yow jokkoo bokk bu la kenn boole ci ñuy jokku mbokk ci liste yi de toute façon malaaka yi boolewul la ci borom bi boolewul la ci waaw bu la ci mbindeef yu xamul yi boolee nag loolu seenug réer waaw kon nag mu ngi noonu la kon xadiis baa ngi noonu yeneen bay saa saa wax nañu kan mooy jokk bokku de waaw te lii xam nga ne lii moo bari suñum réew ak entre ñun wolof yi entre ñoom laa xam ñoom laay wax <laughs> lii boo gisee ñi neexoo di ànd yëpp booy parce que defal ma jàppal ma jàpp la bu kenn ki bàyyee keneen ki ne sama yoon da cee ne ma ne ab ànd neex na waaye koo bàyyi mu dem ak mbaggam yooyu yëpp du waxu dara loolu loolu du waxu ku yoo xam ne day tendre vers l'excellence koo xam ne roy yonent bi alayhi salaam la waaw ànd neex na mais ku la bàyyi bul dem ak say mbagg fexeel yow nga fexe koo jokk indiwaat ko yor leen le Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh Sy ibn al-Hajj Malik ibn Uthman alayhim ridwanur rahimur rahman doon wax nañuy yor jikkoy ah puso te bañ a yor ci koy paaka moo Mawlana Abdul Aziz radiyallahu anhu lool mooy lan mu ne parce puso fu mu fu mu jóge daa fekk ñaar yoo xam ne dafa dafa xotteeku dafa dafa tàqale ko mu fexe ngir ràbbaat leen boolewaat leen xam nga sa tubéy bi bu xotteekoo wala sa yére bi nga yor puso wala jox ko <laughs> taal taal li tailleur <laughs> Seydi Haroun <laughs> nga yóbbul ko ko ngir mu ñawal la ko mooy day boole kii ci machine bi mu boole leen bu dee nag yow sa da ngay dabb daaxe sa puso nga yor mu kiiwaat nga kiiwaat jël fi xotteeku ñaari côté nga boole leen rabbal leen bañ àndaat mu ne kon yor leen jikkoy puso euh, paaka euh, puso mooy diggante yi dagg ak yooyu fexe leen di leen rabbaat ngir boolewaat leen waaye bu leen yor jikkoy paaka la paaka moom fu mu jóge mooy day lan paaka buur ah daa fekk loo xam ne dafa ànd dafa nekk benn mu fexe dëgg leen dagg mu ne nag bu leen yor jikko jooy waaw loolu daal mooy wax waaw hmm. kon daal kon ni euh, loolu mooy xadiis boobu kon al imaamul xaafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala léegi mu ne wa qata'at bi fathil qaafi wa ta'i loolu waxuñu ko wa rahimahu marfu mooy qata'at rahimahu wala mu ne kon mu teg ci xadiis bi ci tegu